comme que moom son moyen de gagne bi dafa yàqu waaw borom bi mi nga xam ne mooy dogal lu ko neex moo dogal yàqu ko waaw nit nag daa war a jàpp lool xam nga ne ñoom dañ naan la non man assurance yoo tax mu koy fa non non yow daa jënd mu ne a feebar wala la saa waay est-ce que muy wax saa da koo dalul rek alors que yow saa waay ban intérêt la ci am. danaa wax li diina wax léegi nag fa man saa afal yu'min wa man saa afal yakfur ku neex. nga gëm topp li charia wax bu la neexee nga def lu la neex sa affaire la l'essentiel wax na li am manoo nekk léegi bu dee yow foofu la sa yàlla toll sa yàlla foofu la toll ba yàlla diglee ne lii la yow nga gis ne naan sama intérêt noonu nekku ci parce que yaa ngi waaye en plus man ci biti laay kii ba loolu du ma léegi def ko kan nga koy def su ñu jëndee sa borom la jeex na voilà. man nga koo def sa garage combien de nit ñooy dugal am oto garage gaa yi ñëw fekk ko ci biir daal di koy braquer dindi lépp ubbi garage yi fouiller garage yëpp waaw top vitres yi di am na ci biir te pourtant ngeen am garage di ko tëj yow nga nekk fi mooy borom bi mooy dogal lu ko neex foo mën a dugal sa bi sa kër mën nga ko faa dugal nit ñi di tëb mur yi dugg ci kër jàmbur yi rajaxe oto ya dem seen yoon doo ragal yàlla di nga jël ay si foo xam ne leen man fii ñu bari dañ fiy toj ay oto mais yow booy gaare bi nga mooy côté boobu loolu te loolu mooy ak ragal yàlla jàpp ci sabab yi mais def lu xaraam ba pare naan lii di wax lool sa affaire la defal lu la neex waaw léegi nag <laughs> kon waa ji ba mu trouver si ah ah xiwaaman min aish loo xam ne lu koy mën a téye lu mën a dunde ci alal wala lu mel noonu bu ko jotee loo xam ne ci lay retrouver dundam aw wala boo xaala mu ne sidaadan min aish waaw lan mooy sidaad al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wax sidaadu bi kasri siini sidaad siin bi la koy masque ci suuf mu ne maa yu saddu maa yasuddu xaajatal mo al mu'wazi wa yakfi mooy ki xam ne daa nekk ci aajo bu pressant bu mat la nga xam ne aajoom joojee la koy faj la koy faj te doy ko loolu mooy sidaat bu jotee loolu rek waaw hatta yusiba qiwaman min aish aw qaala sidaadan min aish waaw bu boobaa nag bu ko jotee rek day arrêté kii mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy tam mu ne wa rajulin asaabathu faaqa hatta yaqula thalathatun min dhawil hijam min qawmihi ñetteel ki mooy nit koo xamante ne ni asaabathu ak ñàkk moo ko dal waaw ak ñàkk moom moo ko dal gu tara tara tara tar boo xam ne da ci siiw bañ xame ko waaw xatta ba ni nga xam ne yaqula lay wax salaasatun ñett min zawil xijaa ñetti nit yoo xam ne boroom xel yi al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wan saaqa al faqr wal xijaa al aql waaw alfaaqa mooy alfaqr mooy ñàkk gu tar waaw wal xijaa mooy xel ba ñetti nit yu am xel yoo xam ne kon mooy mu daq yëpp yoo xam ne dañoo yëge di wala dañoo manqué wiis wala wéruñu ñooñu duñ déglu duñ leen ba ay xel ci seen seede ñoo xamante ne min zawil xija waaw ci ñoo xamante ne nii ah ay boroom xel lañ waaye min qawmi ci ay ñoñam lu tax min qawmi ndax ñoom ki dëkk ak nit ki nit ki ay mbokkam ko gin a xam ñeneen bu dee daa dëkk ak ñoom waaw mooy il faut ñu leerlu bu baax que kii dëgg-dëgg nekkul di cinéma wala nekkul di tricher waaw ñëw ne daa am daa moom daal ak ñàkk ko dal nekkate yoo comme ni mu baree leegi rek ñi nga xamante ne nii dañuy ñëw ne la kër ga déera amu fa amatuma dara léegi la dara nekkate yoo lépp ay kàcc la waaw ngir rek takasura di laaj ngir bari le déedéet moo tax il faut mu am ñoo xam ne ñoo koy seede mu leer ñetti nit waaw min qawmihi ci ay ñoñam ndax ñoo gën a xam xaalam ñoo gën a xam ay mbiram bu dee qawmam dëkkul ak ñoom mooy ñamu dëkkal min qawmihi boobu lay nekk ña nga xam ne ñoom la dëkkal waaw ndax aljaaru jiiraan yi ñoo gën a xam seen mbokk ma ndax lii muy wootewu ne moom ak ñàkk da koo dal loolu am naam amul allahu akbar waaw mu ne ñoom bu ñu seedee bu ñu seedee ñett ñoo ñee boroom xel yi bokkul ñu yëgadi ñi bokkul ñi nga xamante ne seen seenum xel matut bokk ci ay ñanam mooy ñi ko gën a xam seede ne wax na dëgg de lii moo tamit combiner lan la ñuy wax seede laqad dëgg dëgg asaabat laal na fulaana ndiw faaqa ak ñàkk waaw kii de ñàkk bu tar dal na ko mën nañ koo seede bu boobaa nag yeneen tubaab saa saam ne fa xallat lahu al kooku nag daal di laaj dem laaj nag daal di dagan ci moom hatta yusiba qiwaman min aysh waaw jàll na sànq ba ni nga xam ne lay jote loo xam ne moom lay mën a dunde lu ko doy mën a lu ko mën a téye ci dund aw qaala wala boog mu ne comme fële rek sidaaden min ayshin mooy loo xamante ne mooy fànq moo koy fegal li nga xamante ne mooy ñàkk googee ci wàllu dund yenent ma lay saar saam tekki ne fama siwaahunna gis nga lu weesu ñett yii nii ma lim yow qabisa fama siwaahunna min al mas'alati yaa qabisatu lu wuteeg lii ci ñett yii bu ci génnee ci wàllu laaj yow qabisa yëgal ne soxtun lu xaram la soxtun soxt mooy lépp loo xam ne day yóbbu barke mooy soxt allahu akbar waaw Allahu akbar day yóbbu barke dijjanti barke bu war a nekk ci mbir loolu mooy as-suxtu mooy loo xam ne alxaram dafa xaram te daganul Allahu akbar kon mu ne loolu suxtu la boo xamante ne nii nit ka moom lay lekk waaw yaquluha dina ko lekk saahibuha ka nga xam ne moo koy dajale foog ne ah laajam gii ki la amee dund bu baax ki la amee teraanga kook na xam ne la muy lekk soxtu lu xaram la waaw loo xam ne daganul laa yaxillu kasba daganul mu koy muy fàgguwe ba mu am fàgguwuñ mu mel noonu waaw moo taxit barke du ci am waaw moo taxoon ma nañ seet suñu bopp man ak man nii wax ak kiy dégloom ñu ñëpp képp koo xam ne sa alal nii nga ko ame waaw ci loo xam ne sharia ko xaraamal ash-shari'u alayhi salatu wassalam nekk yi fexe ame nga xool ndax dina barke barkeelam biir waaw day mel ni kuy naan ndoxu géej waaw kalladi yakulu wala yashba day mel na kiy lekk te du suur mukk allahu akbar ndax barke baa tëb moom la borom bi rocc waaw ndax ki ko gën a tuutile di mbokkam amaana sax ñoo susoo kër moom amul lu toll ni li muy am ci ci ci ci kemande gi waaw ci saa mbay mbayaan gi amul lu toll moom waaye lépp ma barkeel du taxaw fenn di di ñaan te lu mu am mu barke alors que moom mu ngi dëkk ci ñaan tabax na ci waaye teewul mu doylu waaw saa su ne muy gën a nga gis ñaari xaalu ñooñu bokkul ndax lan soxtu lay lekk moom loo xamante ne lu xaraam la te amul barke waaw mu ne yakuluha saahibuha boroomam dina ko lekk soxtan mu nekk loo xamante ne nii lu xaraam la ci moom loo xam ne daganul mu koy lekk daganul woon mu koy amee ba di ko lekk kon nag mu ngi noonale Allahu akbar mu ne rawaahu hadis bii de solo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullahu taala yi ci suuf yéen wax loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi première laaj ginnaaw biñ gisee hadis bi nii baat mooy waa hadis bi est-ce muslim kese moom moo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu <coughs> al imaamu Ahmad rahimahullah daal dina koy solo na ko noonu al Abu Dawud al imaamu Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii al-imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabu zakaat baabu man tahillu lahu al-mas'ala mu ngi ko indi ci baabu ma man tahillu lahu al-mas'ala waaw buntu bi ñoom imaamu Nawawi tudde euh, ci kitaabu zakaat buntu ki nga xam ne dagan na moom muy laaj mu ne haddathana Yahya ibn Yahya al-imaamu al-haafiz an-Nawawi mu ne haddathana xabaar nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ah, an-Naysaburi eh, rahimahullahu ta'ala ibn Bakr Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad eh, al-Khurasani mooy rayhanatu Naysabur rahimahullahu ta'ala wa Qutaybah ibn Sa'id ak sama beneen sëriñ ma imam Muslim de Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi Abu Raja mawlahum ath-Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala huma Abdullah ku nekk ci ñoom an Hammad ibn Zayd ñu jële ko ci Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami al-Basri rahimahullahu ta'ala qala Yahya mu ne sama sëriñ mu njëkk bi di Yahya nay Rayhanatu Naysabur moom dane akhbarana kaddu yi la utiliser na akhbarana xabaare nañu Hammad ibn Zayd de Hammad ibn Zayd de Hammaad doomi Zayd mooy moom lañ gis sànq an Haarun ibn Riyaab mu jël ko ci Haarun ibn Riyaab at-Tamiimi al-Usaydi rahimahullahu ta'aala Abu Bakr ñi ne Abul Hasan al-Basri al-Aabid rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanii Kinaana ibn Nu'aym al-Adawi mu ne ki ñu ki ma nettali man donc Haarun mooy Kinaana ibn Nu'aym al-Adawi di Kinaana ibn Nu'aym Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'aala an Qadiifata ibn Mukhariq al-Hilaali al-Asadi moo ko jëlee Qabisa ibn Mukhariq ibn Abdillah ibn Shaddad ibn Abi Rabi' ibn Nahik al-Hilali al-Bajali rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu al-Basri nekkoon taalibi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala mu ne tahammaltu hamalatan fa ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam as'aluhu fiha fa qaala aqim hatta ta'tiyana sadaqatu fa na'muruka biha thumma qaala bani muy jeexe qaala ya qabithatu inna mas'alata la tahillu illa li ahadin thalatha rajulin tahammala hamala fa hallat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik wa rajulin asaabathu jaa'ihatun ijtaahat maalahu fa hallat lahu al-mas'alatu hattaa yusiiba qiwaaman min 'ayshin aw qaala sidaadan min 'aysh wa rajulun asaabathu faaqa hattaa yaquuma thalaathatu min dhawil hijaa min qawmihi laqad asaabat fulaanan faaqa fa hallat lahu al-mas'alatu hattaa yusiiba qiwaaman min 'ayshin aw qaala sidaadan min 'aysh famaa siwaahunna mina al-mas'alati yaa qabiisatu suhtan ya'kuluhaa saahibuhaa suhtan kon hadiis baa ngi noonu léegi Ah, noonu la ko indee léegi euh, njàngat yi première li nga xam ne mooy euh, lëkkaale mi maam ak suñu bunt bi mooy leer na mooy wa zammu su'aali min ghayri darura foofu la imaam nekk ba léegi mooy di leeral dama mujjee la mujj ci ni mu tuddee bunt bi baabul qanaa'ati wal afaafi wal iqtisaadi fil ma'iishati wal infaaqi wa zammi su'aali min ghayri darura ŋaññ li nga xam ne mooy laaj ci loo xam ne lorta euh, waralu mooy kon ŋaññ li nga xam ne mooy ak waaw laaj ñi nga xam ne ci kaw dafa xaram comme ni ñu la waxoon liñ gis hadith yi nga xam ne kii laaj bu ñëwee yowmal qiyam noonu lay mel du dañ laaj daqoog nit ki ba bu ñëwee yowmal qiyam day ñëw xar kanam goo xam ne benn suux du ci am lépp di ay yàq kese wal iyaadu billah ak lii ci yore tubay saa saa waxoon kon mooy eh, moom dafa nekk loo xam ne ci cosaan dañ koo ŋaññ sariya d'accord ci kenaan dëkk am mendicité ak saa mbay mbayaan sharia d'accord ci comme niñ ko fi wax waxati ko ba mu des nag fi nga xam ne ñii képp ñii ak ñi dugg ci lii ñoom képp ñoo am droit la waaw ñoom képp comme li rek lay sasam nii ko leeralee moom lañ la doon wax bu ko defee xadiis bii day leeral mbiri ana kan ndax nekk fi naan loru loru min ghayri darura min ghayri darura mais darura mooy la darura daa yaatoo ku nekk mën naa taxaw définiral ko boppama ne man daal maa ngi ci loru maa ngi ci nécessité alors que de waaw ñu bari seeni besoin la ñuy yóbbu en nécessité alors que du loolu yonent bari saa saa nag di ñu leeral nag ne nii la ne yaa qabisa gis nga lii nga xam ne dafa xaram mas'ala moom la taxillu inna al mas'alata laa taxillu du dagan daganut illaa suuf jeex na ashari'u yii rekk la ci seppi alayhi salaam ñii la ci accepté bokkul ci kii amoo droit di laaj léegi rek yow yaa xool sa bopp <laughs> waaw amatul triche waaw bu dee da jàpp ne nit ñi ngay nax seetal jàpp nga nit ñi ngay nax yow yàlla ñu ko seqal di inna al la tahillu illa li ahadin salaasa te lu woon nañ ko ci jataay yee waaw rajulin tahammala xamaala mooy koo xam ne kon gis nañ wax nañ ko sànq ki njëkk mooy koo xam ne dafa ngaar daajoo yenu ay mbir ngir bañ fitna xew waaw mu daal di ne man jël naa ko dinaa def lii ci wàllu alal ngir bu ko defee problème bi jeex waaw kooku li mu def teddaagee jikko yi nga xam ne yonent way sa saam na dañ ngir ma mottali jikko yu mat yi yu tedd yi waaw wa innaka la ala xuluqin azim kooku ci yooyu la nekk ci jikko yu mag yooyu kon kooku mos yella na mos ñu jàppale ku mel noonu moo tax kooku sharia li nga xam ne ci cosaan da koo xaraamaloon muy laaj kooku mu ubbil ko loolu ndax li mu engagé pas pour son enrichissement personnel pas ngir muy mu mu muy takastura ngir di am alal ngir boppam déedéet waaye lu màgg lii nga xam ne moom la moom la ne moom la pare ngir def ko waaw akbar kon nag mu ngi noonu le waaw mu ngi noonu kon kii la waaw akbar kii mooy ku njëkk ki nga xam day engagé wu pas pour boppam mais ci lu dagan waaw pas engagé wu loo xamante ne nii gars yi lu xaraam lañ bëgg def nga ne engagé wu naa déedéet il faut mu nekk loo xam ne moo tax al imaam at-Tibi ne ba mu ah ba mu bañ a nekk ci maasiya de waaw loolu am am solo la kon mooy képp koo xam ne nii nga def waaw problème na noonu am diggante ay nit nga engagé kooku loolu mu engagé wu alal jam kenn du ko seetaan dañ koy jàppale te kooku dagan na ci moom lu laaj kenn na ngoog ku nekk xoolal sa bopp est-ce que mii laaj dugg nga ci kaab yi wala déet waaw yàllaa la dina xam sa bopp nag waaw allahu akbar mu def ko chef d'entreprise la boobaa moom dagan na même bu dee borom alal la kenn du ne wax yow la juró lii moom daa dagan bokk na ci ñi nga xam ne daganal nañ ko loolee allahu akbar allahu akbar Allahu akbar waaw Allahu akbar kon ah mu ngi noonu ñaareel koo xam ne dagan na muy laaj mooy koo xamante ne nii alalam benn catastrophe bu jógee ci asamaan si wala bu jógee ci suuf si comme grêlon liñ la waxoon mbënd yi ak yu mel noonu ak ak tàkk wala yi nga xamante ne nii nit a ko def sax waaye trouvé wuñ kan la enquête bi demul fenn parce que fii moom saway gars yi duñ def enquête dara. waaw dañuy yàq sa alal yow daal sawaay yow la mais quant à enquête amut wala bu amee gars yi dañuy classer dossier bi nu mu a gaawe classer dossier bi nu mu a gaawe kooku noonu loolu dal ko afa boo xam ne sawa samawiya wala ardiya bu jóge ci asamaan si catastrophe boo xam ne daal yàq alalam daal di koy dijjati kooku mën naa laaj ba kera te ñoom ñépp ku ci nekk yonent way sa sam danaan hatta yusibuha dina mën a laaj waaye ba na muy koy jotee objectif ba taxoon mu doon def mu doon laaj bu ko matalee waa ji engagé wu bu fayee mbir ma comme exemple yi ñu joxe woon douze millions mu mu mat ko jeex na amatul droit tëju na waaw lan ko ubbi woon ndax dafa xatoon tëjaat nañ ko waaw wa ida tasaat baax léegi yaatu na ba nga mën a fay la nga waroon na la nga engagé woon léegi day xata dañ koy delloowaat buum sa boy boy ba mooy amatoo ci droit pare nga ci waaw akbar kii deuxième ki mën a laaj mooy alalam la lépp yàqu comme exemple yi ñu la fi jox sànq yaa bay léegi loolu kooku boroom bi daal di koy permettre mu daal di laaj ash-shari'u yonent way saa saa permettre ko mu laaj ba kera koo xamante ne nii ah lii moom nga xam ne moom la yàqu moo yàqu te ci la doon amee gagne-pain am tracteur am bii nga xam ne moom la doon liggéeyee ci toolam bi moom la doon bayee ñu ñëw yàqu ko ba ni muy xam ne noonu lay lay collecté def collecte ba ni nga xamante ne nii noonu lay jëndiwaat. lu toll noonu ah tracteur bu toll noonu léegi nag mu arrêté boo xam dina ko permettre mu nekkaat borom taxi bi c'est ko pare bu ñu kenn ko seetaan naan non non non sawaay fan xam ne non koy jàppale ci affaire dañ ko ciy jàppale ba ni nga xam ne voilà mu jënd oto bu mel noonee jëndaat ko bu ko amaatee léegi nag baax na amatul droit moom it naan waaye yow man téemaa cee dugal yeneen affaire rek waaw téema cee dugal yeneen soxla rek déedéet wala laata mu koy def mu ne waaw kay bon oto bi non vingt cinq mille la doon jar wala trente mille wala cent vingt cinq mille léegi nag bon am naa yeneen soxla quoi xaaral rek ma ma arrondi ko cent trente amoo ci droit déedéet amoo ci droit waaw amoo ci droit waaw kon ku mel nii tool bi yépp yàqu waaw grêlon yeeg mbënd meeg wala njéeréer yi njéeréer yi ñëw ne fuuf tool tool yépp jeex waaw amatul dara kooku am na droit laaj te boobaa yéen nit ñi yëpp loolu da ngeen ko jàppale te yàlla tax bu leen ko seetaan di ko bàyyi ndax kat al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji aji ngëm yàlla ñi moom mooy seetoo te lii mu nekk waru ngeen ko see seetaan waaw ndax kat innamal mu'minuna ikhwa yéen ay bokk ngeen waaw te ñoom jullit ñi ci seen soppanteeg seen bëgganteeg seen dañoo mel ni benn xool. benn yaram boo xam ne bu ci benn dig daal di jamee kenn wala benn cër ci yaram bi di di di woppu woppu gi dal ko lépp ci yaram bi mooy solidariser moo ci moo ci bokkandoo lépp lay metti loo bët bee metti tànk bi dina man sama yoon na wu ci ah loxo bi ne sama yoon na wu ci ñëpp waaw waaw kon nag loolu la mooy nit ñi jullit ñi ci yoon noonu lañ war a mel waaye wal iyaazu billah xam nga ne sori nañ mel noonu waaye képp koo xamante ne nii gis na yooyu bul taxaw di seetaan boo ci mënee dara boo mënul joxe sa poche nga mën a wax ay ñoo xam ne man nga leen koo wax ñoom ñu def wax leen waaw wala nga mën koo publier defal wala nga mën koo yëgle yëgleel wala sa ñaan xataa sa ñaan sax ñaanal ko yàlla loolu bu ko xeet ndax lu rëy la waaw ndax al al al al al huwa al ibada moo huwa al ibada mooy jaamu yàlla gi dëgg-dëgg kon nag ñaareel baa ngi ñetteel bi mooy kan <laughs> mooy ki nga xamante ne nii moom ñàkk gu rëy moo ko dal waaw waaw kooku nag <laughs> du mën a laaj lurut lii mooy mu am ay seede waaw mooy il faut kooku comme l'imam An-Nawawi wax ci al mooy il faut mu nekk koo xam ku ñu xame woon am la léegi moom mu mu ne moom amatul dara waaw amatul dara parce mu ne bu dee koo xam ne moom dafa ñàkk d'office kooku daa dafa ñàkk kooku moom jarul ay seede waaw mais koo xam ne moom xamewuñ ko woon loolu mu ne moom daa ñàkk léegi daa amatul dara daa ñàkk hmm? il faut waa dëkkam waa goo xam ñi dund wala ñiy dund ak moom ñett ci ñoom daldi ci boroom xel yi waaw daal di euh, euh, euh, seede waaw ñett yi nag benn masala <coughs> lenn ci Shafi'iyya yi comme l'imam an ñooy wax da ne lenn ci suñu asxaab yi ñoom dañu ne lii nii condition la boo xam ne si qua non bu mën da ñàkk charte la bu man da ñàkk ñetti nit ñooy seede ne diw mii ak ñàkk daal dina koy dal bu amul loolu duñ ko nangu waa jumhuur ne non seede moom ñaar kese la sauf que fii yonent bay saasam da koo def rek ngir lu ñu mooy dafa wax ñett ngir loolu lu ñu sopp la mu àgg ci ñett waaye comme ni nga xam ne seede wa ashidu zaway adlin minkum loolu le nag seede ci yéen ñaar ñoo xam ne ñu wóor lañu ci yéen baabu wax koo xam ne ñoo combina wala ñoo xam ne ils sont louches xaarimul a amuñu mbañ mbañum rus amuñu ko ndax dañuy def bakkaar bu mag wala boog ñuy def bakkaar bu bu mag di ko feeñal wala bakkaar bu ndaw di ko wëy di ci wëy di ko continuer di ko persister da ko def en public noonu matuñu seede il faut mu nekk mais ñii nag dañu ne bon lenn ci Shafi'i dañ ne non non yonent lay sa salam exception la fii nii dëgg la seede ñaar mais comme que daa wax ci fii nii ñett salaasa kon il faut ñu nekk salaasa te loolu insha allah mooy li gën a dëgg wax waa jumhuur it mën na koo déggee naan te loolu mooy ñi des ak tamit Shafi'i yi ñu bari ñoom dañ ne non ñaar kese la ñett bi dañ koo dañ naan nag comme que daal ñett la yonent lay nañu ko ci boole fii comme li mbooloo ci Shafi'i yi rahmatullahi alayhim daal di wax kon nag affaire baa ngi nii kon lii mooy ñi nga xam ne ñoo am droit daal di laaj waaw ñii la bu dul kii rek manoo am droit waaw ki ñàkk léegi nga dem mais ki ñàkk nag ki ñàkk amul dara moom la Imaam Nawawi di wax moom day laaj ba ni aajoom di fajoo mooy li ñu la ne la ki nga xamante ne gaa yi dimbali ko te amul lum liggéey amul dara. waaw kooku dañ naan ko demal man ngaa laaj yow laaj man nga koo def mais ba ni nga xam ne noonee lay faja li nga xamante ne mooy li ko euh, ñàkk li ko dal waaw bu boo laa dund na ci yem te bu mu continuer bu mu irsaal ci affaire yi rek continuer di dem déedéet waaw kon mu ngi noonu ki nga xamante ne nit ak yeneen yi fi joxe woon waa ji nga xamante ne nii voilà moom ko ko gaa yi nga xam ne bon borom handicap la gaa yi faale wuñu ko duñ ko jàppale mayuñ ko dara fexewul mën a am dara dañ lay exclure ndax société boobu noonu la mel kooku am na droit di laaj xam ne moom lay dundee waaw kooku day dugg ci mooy koo xam ne asabatu faaxa ko mais soxlawul ay seede parce que kooku xamee nañ ko ñàkk alors koo xam ne xamewuñ ko woon kooku lañ naan na leer waaw <laughs> na leer d'abord il faut seede yi am ñu ko seede ne ça est-ce daa ko jot takassuran kese bari le loolu dina leer waa pare voilà keneen ki nga xam ne man na nekk comme liñ gisoon hadith sayna Samura bi ñoom ñépp dañu dugg fii ki nga xamante ne nii moom la yonente bay saa saam dina inna al mas'alata kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda min voilà waxoon nañ la fi amrin mooy mu ne mas'ala laaj saa mbay mbayan wala di ñaan bokk laaj laaj ak coono la bu nit ki di coonaal xar kanamam lu dul koo xam ne dafa laaj borom nguur za sultan ci riwaa imam Abu Dawud loo xam ne la mu koy laaj àttam la comme exemple yañ la fa joxoon kooku am na droit laaj yooyooyee waaw laaj yooyee wala ci mbir moo xam ne laa budda minhu laa budda minhu nag moo yii nii te waxoon nañ la ko ci hadis boobu résumé woon nañ la fii kon yii moo mën a am waaw fii la na lii mooy li li dagan ci laaj jeex na <laughs> jeex na mu ne fama siwaahunna yaa qabisatu waaw lu wódeli min al masalati yow qabisa xamal ne soxtu la waaw mooy alal la joo xam ne daganu nit ci am waaw kon nag gis nga mandi si de kon <laughs> lu dut yi yonente bay saa saa nee na ma ne la nga am lool soxtu la amoo droit di ko am manoo droit di ko fàggu boo ko yoree lépp loo ci defit du la jariñ dara barke ba lay yem waaw te soxtu ngay dunde yaquluha sahibuha suhta waaw allahu akbar kon nag mu ngi noonu léegi léegi du leer léegi nag bépp question boo fi am ak yiñ wax waaw man maa jëwalu ñoom diw di di ñaan aka ñaan yooyu dëkk ñaan bu koo defum métier déedéet waaw loolu mënu la nekk loolu déedéet dañ naan la yow xoolal est-ce que fii dugg ci ñii yonent bay saa saam di wax waaw te lépp loo xam ne dafa sariya da koo tere amul lu ñuy mën a jaare di ko xaw a rafetal naan parce que voilà c'est la tradition c'est pas grave c'est comme ça déedéet déedéet lu xaram manula jaare ci loolu ñu naan boo loolu war naa baax xanaa waaw kemande gi gaa yi kemande ci xew yeeg yoo yoo yoo xamante déedéet yaa ngi wàcc sa di ruusal wàcc sa sa sa sa tuur sa ndoxu xar kanam ci kanamu ñépp ñu xam ne diw ab laajkat la ci biir nit ñi yow man nga ne jàpp ne man garaawul mais sa njaboot amoo droit te daa bokk ci li charia taxaw di taxaw tax bokk bu ñëw mooy hifdul irdi di daal di sàmm li nga xam ne mooy réputation waaw yaa ngi yàq non seulement sa der bi yàq sa deru doom yeeg sa bokk yi waaw ginnaaw bi nga defee li nga xam ne nett way saa saam nee na boo duggul ci ñii nii nga xam ne ñoom lii dagan na ci ñoom ñu laaj yow la nga cay amee loolu soxtun la yakuluha saahibuha soxta waaw alal du xaram la boo xam ne borom moom lay lekk mu nekk loo xam ne lu xaraam la waaw léegi nag bu dee nit ki moo ñëw jox la loolu moom lañuy ñuy gis ci xadis bii topp buntu bi bi bi bi bi ñëw après juste bii ndax benn xadis a ci des waaw bu ñëwee jox la loolu beneen affaire la mais toog di naan déedéet bu ko fowe lu lu lu lu baaxul kenn du ko fowe waaw man maay laaj maay naan nga mag naan déedéet bul def loolu ndax. sharia dane lii nii baaxul bu ko def même bu dee ne seeni tradition loolu la woon ban njariñ la ci mën a am da ngaa xam ne araab yi amuñoon ay tradition amuñoon ay seen i maam waaw ñoom xarit yi ñoom laata ci Uzza du seen baaxi maam mais est-ce daa ñëw bàyyee leen ko alxinaar yi ñu doon def carte ak yu noonu du seen i maam du noonu lañ doon def ay bu ñu waree tukki def naam ak laa xool ndax dig tukki bi dina nee xam déet loolu seen baaxi maam est ñoo ko fi créé seeni maam a ko doon def non sariya ñëwee loolu lépp la daaneel kenn newatu ci di ci fowe yooyu déedéet lu xaram kenn du ci fowe kenn du ko fowe kenn du ci présenté wu bu ko defee nit ñi dañ koy miin léegi jàpp ne dara newu ci te alors que lu yore ci may saa saam ne soxtan la loolu lu garaaw la waaw kon nag mu ngi noonu <clears throat> léegi euh, kon fay gis nga xadiis baa ngi noonu ne waaw léegi kon darura xam nañ ni <laughs> wa dammi su'aali min ghayri darura ñaaññag laaj loolu darura xam nañ léegi luy darura ji waaw léegi jeex na point yi tegu na ci i yi trait yi tegu na ci tee yi kenn du ko jaawaleeg L mag minuscule <laughs> waaw jeex na waaw jeex na jeex na lii la koo gis muy ut faroon faroon utin bu bokkul ak ñii di ñaan di laaj te bokkul ci ñii mooy la muy am de toute façon waxoon na ne safara la rek ngay dajale waaw safara ngay dajale léegi nag yaay seet imma an yastaqilla aw yastaksir waaw la ngay dajale te hadis sayna Abu Hurayra bi 532 waaw man sa'ala an-naasa takassuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir waaw képp koo xam ne dafa laaj nit ñi amwaalahum ngir di bari le kooku na ko leer la muy laaj safara lay laaj ci boppam moom lay dajale léegi nag na ci tuuti wala mu bari ci mooy seet waaw kon loolu gisoon nañ ko léegi kon ñu jàll ci hadis bu mujj bi te hadis bu mujj bi duñ ci yàgg ndax jàlloon na nga ne ma ma muy hadis 537 al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala laysa al-miskinu alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan walakin al-miskinu alladhi la yajidu ghinan yughnihi wala yuftanu lahu fa yutasaddaqu alayhi wala yaqumu fa yas'alu an-nas muttafaqun alayhi kon imaam mu ngi jeexal téere bi buntu bi bokk li eh, baabu eh, al-qanaa'ati wal-'afaafi wal-iqtisaadi fi al-ma'iishati wal-infaaqi wa dammi su'aali min ghayri daruura mu koy jeexal hadiis téeméer juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar mu ne wa an Abii Hurayra mu ngi koy jëli Sayyidinaa Abuu Hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi kenn ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na laysal miskin ki ñàkk nekkul ki ñàkk dëgg-dëgg nekkul alladi ki nga xam ne tarudduhu luqmatu wal luqmataan ki nga xam ne boo ko joxee benn lënc wala beneen wala ñaari lënc moom loolu doy ko waaw boo ko joxee tuuti ci ci loo xam ne lu mën a sex la rek ci wàllu lekk wala tamratu wala benn tàndarma wa tamrataani walla ñaari tàndarma mu daal du koy doy waaw mu ne du kooku de kooku du dëgg-dëgg mooy miskin miskin la waaye ki gën tax ñuy wax du kooku wala kinil miskin waaye dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy dëgg-dëgg miskin alladi mooy ki nga xam ne laa yajidu ghinan moom dañu trouvé wul koom goo xam ne yu nii goo xam ne ci lay mën a euh, euh, <coughs> moo koy doy moo koy doy badu laaj kenn te tamit dina ko doy ci wàllu dund ki trouvéwul loolu ba pare mooy ta du laaj wala yuftanu lahu te nit ñi duñ ko bàyyi xel lu dul boroom xel yu ñaw yi ñi nga xam ne dañuy seetlu moo tax mu ne yaxsabuhumul euh, euh, euh, yaxsabuhumul yaxsabuhumul <laughs> bim naan armiya min at-ta'affufi xam nga lu tax <laughs> man wax aay <laughs> yaxsabuhumul jaahilu avec juhaalu laa boo ñëw sama xam ne non non loolu woon yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa voilà min at-ta'affuf <laughs> voilà ta'rifuhum bi siimaahum mu ngi noonu rek kon yaxsibuhum <laughs> yaxsibuhumul jaahilu aghniyaa la voilà ki nga xam ne mooy ki nga xam ne xamul seen xaal te amul ak seetlu day jàpp ni ñu am la min at bi ndax téye buñ téye seen bopp du ñu nekk laa yas'aluuna an-naasa ilhaafa du ñu nekk di laaj nit ñi duñ leen laaj rawatina yàlla tere nag ilhaafa ak insistance teg mu ne kon dëgg-dëgg la walaakinil miskiin ki nga xam ne moo ñàkk dëgg-dëgg mooy la alladi ki nga xam ne laa yajidu dajut ghinan loo xam ne koom la yughnihi goo xam ne ci lay doyloo wala yuftanu lahu ka gaa yi ñu bari duñ ko bàyyi xel fa yatasaddaqu yi ñu koy jox ñu sarax ko parce que kii laaj moom buy laaj miskiin bi nga xam ne am na droit laaj comme booy ñàkk ñi nga xam amul dara lu mu fu mu fàggoo ak yooyu muy laaj kooku am na droit laaj mais kooku am na possibilité nit ñi jox ko ndax moom wane na boppam mais ki nga xam ne daa mel ni moom nag te du laaj kenn ndax daa sàmm téye boppam mu ne dëgg dëgg nag kooku kon mooy miskin waaw li kee di mën a am chance ñu jox ko kii moom amu ko waaw kenn walla yuftanu lawu deesut ko xaw a bàyyi xel di ko seetlu prêter ko attention fa yutasaddaqu fa yutasaddaqu alayhi ñu koy te moom du taxawal boppam yas fa yas alu naasa di laaj ñi kon kii mooy tedd daa jikko la lay woo dernier xaris bi lëkkaaleem ak bunt bi kon damm su'aal moo tax ki nga xam ne nag moom ndax àgg na koo xam ne ubbil nañ ko ne ko ngaa laaj mais àggul ci lor koo xam ne bu ko deful faatu ndax bu àggee foofu wax nañ la bu boobaa moom farata lay doon mu laaj mais kii mooy mën na koo gardaaj doo mën na koo yenu moo tax yahsabuhumul jaahilu aghniya min at-ta'affufi waaw taarifuhum bi siimaahum la yasaluuna an-naasa ilhaafa ndax di lay sonn mais pare nañ ngir ngar daajoo xiifu benn fan ñaari fan ñetti fan ñeenti fan pare nañ di naan ndox képp loolu pare nañ waaw ndax borom bi may na leen bokk nañ ci ñi nga xam ne permettre nañ leen waaye nag irzun nafs seen teddaa ngay euh, bakkan ak seen doylu seen borom tax bu ñu laaj kenn waaw la yasaluuna an-naasa mooy wala yaqumu te du taxaw mukk fa yasalu an di laaj nit ñi kon kii la yonent bay saa saam tagg waaw kii laaj dëgg-dëgg miskin ndax kooku ay man na man na am lu mu jot ndax wane na boppam alors que nit ñi duñ ko ko fooge waaw aljahilu day jàpp ne sax au contraire duñ jàpp ne amul yéen jàpp kii daal ay bu baax na ñu ñëw di ko diis ay mbir comme niñ ko gisoon xadiis biñ ko gisee waaw ba di ko sarax duñ ko sax bàyyi xel. te moom du jóg di laaj waaw allahu akbar kon mu ngi noonu bu ñu zammee assoal tagg nañu nag téye sa bopp boo ko mënee supporter fekk yaa koy mën a supporter te yóbbuwula ci faatu nga mën koo supporter ngir sa borom nga def kon nag mu ngi noonu hadis bi en fait romboon na moo tax duñ ci dugg noonu nga ne ma ah ma ne la 264. hadis numéro 264 ci baabu. mooy 33 chapitre 33 garab numéro 33 baabu mulaatafati al-yatiimi wal banaati wa saa'iri ad-du'afaati wal masaakiin wal munkasiriin wal ihsaani ilayhim wa shafaqati alayhim ba nim jeexe foofu hadith numéro 264 hadith boobu gisoon nañ ko foofu <coughs> waaw Allahu akbar waaw bi ma wonoon wa anhu mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laysa al-miskiinu alladhii taruddu al-tamrata wat-tamratan wala luqmata wal luqmatan innama almiskinu alladi yata'affaf mu ne woon muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fi sahihayn laysa almiskinu alladi yatuufu ala annaasi tarudduhu alluqmatu wal luqmatan wattamratu wattamratan walakin almiskinu alladi la yajidu ghinan yughni wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alayhi wala yaqumu fa yas'al an-nas kon mu ngi nii lii mooy xadiis boobu kon gisoon nañ ko taxawoon nañ kon nag fay ginnaaw lii ñu ci def sax niru na lu ëpp waaye lépp loo xamante ne laa caa waraana waxaat dellul foofu la ca deux cent soixante-quatre insha allahu taala nga fekk ko fa ci kaw nii jeexal nañu bunt bi insha allahu taala bii di ñëw ñu jël bunt numéro cinquante insha allahu